A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fii suurati Aali Imraan. Ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. zuyina linnaasi xubbu shahawaati min annisaai walbaniina walqanaatiri almuqantara walqanaatiri almuqantarati min aldahabi walfiddati walxayli almusawwamati walancaami walxarth dalika mataacu alxayaati addunyaa wallahu cindahu xusnu almaab suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaam fukk bi ak ñeent mu ne zuyina daal dinañuy taaral linnaasi ñeel nit ñi xubbu shahawaati bëgg li nga xamante ne mooy bànneex yi nit ñi nii lañ leen mooñe xubbu shahawaat mooy bëgg yi nga xam ne daal moo neex ànd ak li nga xamante ne nii mooy seen bakkan daal nga xamante ne nii mooy neexation yi daal moom dañoo nekk ñoo xam ne dañ ciy jéngu lool seen bakkana ko bëgg ta dañ leen koo taaral léegi nag yu yu yu yu taaru yooyu jóge ci mu ne minan nisaa ci jigéen ñi mooy loolu la wal baniina waaye tamit ami doom xam nga loolu dafa neex yor say doom nit ñi nag yoo xamante ni danga leen a mën a yor yor alal ju doy di leen yor di leen mën a dugal ci école yu baax yeeg yooyu nga xam ne boo foo kiiwee ñu nekk sa wet fu nekk ñu nekk fa di la jàppale waaye rien que ngay ànd ak ñoom di mooy neex la fekk am ay doom yoo xam ne ñépp nga xamante ne loolu tamit bokk na ci kon minan nisaay ci jigéen ñi wal baniina ak doom yi de wal qanaatiiril muqantara ak alal yi nga xamante ne ni dañoo baree baree baree bari ba kenn mënu koo dakk voilà loolu ndax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne ñenn ñi dañ ne qanatirul muqantara lu ñu mën a takk la am ñu ne néedéet dafa baree baree baree bari ba kenn xamul ñaata la tollu mooy daal ay alal ju jeex loo xam ne voilà loolu mooy nit day sopp am alal ju jeex moo tax da gis ñoo xam dañuy am ay milliards mais di frauder di def lu ne ngir. waaye yow mooy ni ñu ko gën a yokke daanaka moo tax wolof yi naan daanaka kilo ko gën a am moo la ko sax gën a fuqale kon nag mbir yaa ngoog daa fekk ne loolu moom la leen boroom bi mooñe noonu la leen mooñe de bi sopp yooyu tamit ci lañu alal yi nga xam ne du jeex yi ne gàññ gàññaaral mina zahabi tey tukkee alal yu gàññ gàññaaral yoo yële di tukkee li nga xam ne mooy ci woor bi wal fiddati xaalis bi wal xaylil musawwama waaye dañ leen a soppuloo li xam ne dañ màndargaal yu rafet yi nekk les pur sang yooyu nga xamante ne nii pur sang yu baax yi ñoom ngelamu yeeg jakeer yu baax yi nga xamante ne fasu course yooyu par exemple yooyu nekk ci nga xamante ne nii fële ci golf bi fas yooyu nga xam ne pur sang arabe yeeg yu mel noonu la fas yu baax yi gars yi dañ leen koo soppaloo tamit de. alhamdulillah waaye wal anaami waaye it li nga xamante ni alal ji nga xam ne ak sopp li nga xamante ne nii mooy jur ji nga xamante ni dañuy sopp jur gi am ay troupeau yu du jeex ay élevage à perte de vue grande ferme yoo xam ne nag yoo xam ne nagu Hollande yu du jeex benn bu la ci rattal soow nga foog ne soowub soow nga am ndax bari la lool dañ koy bëggu lool ci xar yu baax yeeg pël-pël yeeg façon yooyu ak yi nga xamante ne ñooy bëy yu baax yeeg xar yeeg gëléem yi wala xar si waaye mbay yi yor ay ferme yoo xamante ne nii à perte de vue lañu nga xam ne lépp ñu ci ñii di ci bay colza di ci génn diwlin jeeg yooyu ak yi nga xam ne céréale bi ak li nga xamante ne ñoo jëm ci dugub jeeg basi bi ak li nga xamante ne mboq meeg yi jëm noonu la dañ koo bëgg lool ak li nga xamante ne nii mooy mooy mooy bale bi zaalika suñu boroom nag ne gis nga lii nag ñu leen taaralal ñoom doomu aadama yi mataawul xayaati dunya mooy neexation yi nga xam ne daal moom la nit kiy bànneexoo ci àddina gii nga xamante ne nii gu jege gii ta doya di mataawul xayaati dunya mooy li nga xam ne mooy poñeetum àddina gu jege gii ta doya wallaahu waaye nag boroom bi de moom indahu nekk na fa moom lu gën yi lépp xusnul maab mooy la nga xamante ne mooy gën jë gën jaa rafet ak delluwaay muy àjjana ak lu ko raw ndax yii nii yépp waxuñ ne dafa xaraam de waaye ki nga xam ne da koy def te du ci sant yàlla du ci jaamu yàlla loolu la mooy nit ñu bari lii nii nag ngir ci ci mën a mën na utiliser man koo am te du ko wàññee dara ngëm yàllam te borom bi rek kay fees xolam kooku moo il faut alquran moo lay yar te loolu la doon wax ci suuratul li nga xamante ne ni mooy maari walla xuliqal insaanu waa yi nga xam ne mooy noonu nga xam ne day fuqale ci bëgg gi bëgg am lu baax bu amee nga xam ne bu ida massawu sharru jazua wa ida massawul xayru manua mooy façon boobu feebar yooyu nag li la ciy génne mooy illa al musallin yam fat lim noonu te loolu mooy ga tegu ci lislaam ci sunna yonent bi alayhi salaatu mu yar la fóot la génn sa xol yooyu yu ñaaw yoo yële nga xam ne sa bakkan nga xam ne dañ ko cee mooñaale nga xam ne dindi ko dafa metti comme si ni nga xamante ne nii mooy jëloon li nga xamante ne nii mooy gis nga ni mu pressé mooy nga jëloon ab limon dañoo pressé ba mu jeex mooy noonu moo gën a metti sax li nga xamante ne nii mooy dindi takk-takk yi nga xam ne dañ koo mooñaale ak bëgg àddina yi nii dañ koo mooñaale ak bakkan mooy nan ngay def ba rot ci yoo yële te du te du rey bakkan bi mooy du rey li nga xam ne mooy doomu aadama bi ba li nga nee lay mën a jaamoo boroomam daldi di bakkanam du ko mënal dara loolu mooy yoonu lislaam te loolu mooy li nga xamante ne nii moom mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñooñu kese ñoo mën a am lii daldi ricc waaye ku dut ñoom même bu dee jullit nga waaye nga sàggan sa bakkan daal di lay moom mooy yow rëcc du la yomb voilà illa man najaa nag illa man najjallah kenn nag mën da rëcc ku dul ko waroom bi rëccal mu ne qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a unabbiukum ndax duma leen xabaare bi xayrin min dalikum lu gën liñ leen fu tuddal fii ci alal yii ak poñeetum àddina bii moo ndax duma leen fa tuddal loo xam ne duma leen xabaare lu gën lool lilladina ñeel na ñi nga xamante ne nii day taqaw ñoom ñoo ragal seen boroom tabaraka wa taala <clears throat> daal di ragal daal di moytu li nga xam ne shirk ak yu bon yi ak yi nga xamante ne yële alal yële ak yu àddina yële moom lay yóbbe ñi nga xam ne ñoo ko moytu ñoo ñu de ba tegu ci li leen borom bi daal di digal inda rabbihim ñoom de ñeel na leen fa seen borom jannaatu na yàl jana tajri yoo xam ne dina daw min tahtiha al anhar yoo xam ne dina daw ca seen ron al anhaaru li nga xamante ne nii mooy dex ya de Ah, wa azwaajun xaalidiina fiihaa fa la ñuy sax wa azwaajun dinañ fa am ay soxna mutahharatun yoo xam ne yu laab lañu wa ridwaan dinañ fa am lu raw àjjana ak yii nii yépp mooy ridwaanun min allah dinañ fa am ngërëmu yàlla lool moo féete kaw àjjana wallahu tabarom bi basiirum bil ibaad mooy ki nga xam ne mooy surveiller te mooy gis ñi nga xam ne mooy jaamam yi kenn daal dugul rëcc li nga xamante ne ci la mooy ci ab surveillance am mu ne alladina gaa yooyu mooy ñi nga xam ne yaquluuna dañu naan rabbana i yow suñu borom innana ñun de amanna gëm nañu faghfir lana dunubana kon nag ñu ngi lay ñaan nga faral ñu daal di ñuy jéggal suñu bàkkaar yi waqina adhaban nar te daal gi nga daal di ñuy fagal li nga xam ne mooy mbugulum safara suñu borom ne ñooñu ñooy ñan mu ne as-sabirina ñiy wax lii ñooy ñi nga xam ne ñooy muñkat yi was-sadiqina ñooy ñi nga xamante ni ñi nga xam ne dañoo dëggu ci seen gëm yàlla ak seen topp yonent bi alayhi ñuy toroxlu ngir seen boroom tey topp li nga xamante ne moom la leen digal wal mu wal munfiqiin ak ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy dépenser seen alal yi ak seen bakkan yeeg seen jot yeeg yépp ngir seen boroom wal bi bil xaar te ñoom ñooy ba léegi ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy aji ñi sàkku ak njéggal ci li nga xamante ne mooy ca jël waaw ca jël ñoom te la ñuy nekk di sàkku njéggal seen li nga xamante ne nii mooy mooy seen seen bàkkaar yi di ko sàkku njéggal seen borom mu ne nag shahidallah borom bi tabaaraka wa taala de daal dinay seede annahu ko ne moom de borom bi tabaaraka wa taala laa ilaha illaa hu amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu di loru neen illaa huwa ku moom borom bi tabaaraka wa taala wal malaayika borom bi mooy ki njëkk a seedeel lool boppam wal malaayika ak malaaka yam yi alayhimu salaatu wassalaam seede nañ lool loolu de wa ulul ilmi ak ñi nga xam ne ñoom la borom bi tabaaraka wa taala jox xam-xam ñuy boroom xam-xam yi ñooñu nag ñooy yan anbiya yi ñooy yonent yi wassalaam ñoo ci njëkk ak ñi nga xam ne ñooy ashuhada wasaalihin ak ñooñële wa xasuna ulaika rafiqa comme niñ ko gise woon ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ci njëkk yonent yeeg shuhada u yeeg saalihiina yeeg gaa ñoom ñépp ñooy ulul ilmi ñi nga xamante ne nii ñoom de ñoom qa'iman bil qist ñoom nekk ñoo xamante ne nii dañuy nekk ñoo xam ne aju taxawaakoon bil qist ci li nga xamante ne mooy dëgg te sa boroom tabaaraka wa taala moom itam noo nee moom la teg te loolu mooy li nga xamante ne mooy taxawoo li nga xamante ne mooy taxawaakoon léppam moom borom bi tabaaraka wa taala tegu lu dul ci li nga xam ne mooy maandu de ne laa ilaaha illaa amul benn ki nga xamante ne nii amul benn borom. boo xam ne moom lañu war a jaamu ci dëgg de illaa hu kudul moom ki nga xamante ne mooy borom bi tabaraka wa taala laa ilaha illaa huwa al azizul hakim mooy ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moom moo noot